kon al imaam al haafid rahimahullah ginnaaw biñ jeexalee ci suñu jotaay bii ñu génn chapitre cent cinquante six doon wax ci ngëneelu baabu istihbaabi takfiiri al musalliin ala al janaaza ba lim jeexe xadis biñ ci mujj woon gis muy xadis neuf cent trente quatre mu ne woon wa an Marsad ibn Abdillahi al Yazani rahimahullah annahu qaala kaana Maalik ibn Hubayrata radiyallahu anhu idaa sallaa ala al janaaza fataqaala an-naas alayha ba ni mu jeexe walillahi alhamdu wal minna tey comme niñ ko waxoon kene ginnaaw bi nga xam ne ci lañu imaam la buntu woo xam ne wax nañu ci ngëneelu julli ci néew jullee néew ak tamit ngëneelu baril ña nga xamante ne nii ngëneel yi nekk ña koy jullee bari léegi nag comme ni bi ñuy tëj bunt bi waa léegi naka lañ kaa defe waay waaw ndax nag ah dina loolu lu am am solo la mooy lool nan lañ koy defee mu ne la xaaral buntu baay ji muy chapitre cent téeméer ak juróom fukk ak juróom-ñaar baabu buntu maa la nga xam ne yuqra'u moom moom lees bi ñàng fi salaati ci julli alal janaazati bu ñuy jullee néew. am na luñ fàtte woon wax mooy al janaaza dañuy wax al janaaza boroom xam-xam yi abwaabul janaa'iz comme imaamu Tirmidhi ñeneen ñi ay kitaabul janaa'iz al janaaza ah, dañuy wax janaaza di wax jinaaza janaza boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim dañu ne jinaza janaza mooy bu dee kii faatu waaw moom lañ naan janaza mooy néew bi waaw waaw bi nga xamante ne moom lañu ñu yenu waaw kanta li nga xam ne mooy jinaza mooy li nga xam ne fa lañ koy teg teg ko ci jaag gi ñu koy teg di ko yóbbu voilà kon loolu lu awam solo la am na nag wax contraire bi ne mooy contraire ndax janaza mooy satara mooy ñi euh, nga xam ne mooy euh, suturaal na voilà am ñu ne contraire bi la wallahu taala alam kon al imam fii indiwu fi aaya waaye bu indi fi loo xam ne gën na koo def mooy ay waxi boppam yoo xam ne ci boroom xam-xam yi la ko jële ak masala bi muy dugg mu leeral ci ay mbir ba pare laata muy dugg nag indi li nga xam ne mooy xadiis yi indiwu fi al ay aaya kon buntu analyse di wax ci bu ñuy jullee néew kon al imaamu alxaafidu annawawiyu rahimahullahu taala mu ne waaw kon bim ne baabu maa yuqra'u fi sola fi solaati ala aljanaza mu ne yukabbiru arba'a takbirat yata'awwadu ba'da al-ula thumma yaqra'u fatihata alkitab thumma yukabbiru ath-thaniya ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فيقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد والأفضل أن يتمه أن يتم أن يتمه بقوله كما صليت على إبراهيم إلى قوله إنك حميد مجيد. aw summa yaqra'u bi fatihatil kitaab summa yukabbiru thaniya summa yusalli ala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam fa yaqulu allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad wal afdal an yutammimahu voilà an yutammimahu bi qawlihi kama sallayta ala ibrahim ila qawlihi innaka hamidun majid wala yaf'alu ma yaf'aluhu kathirun min al-'awammi min qira'atihim inna allaha wa malaa'ikatahu yusalluna 'ala an-nabi suratul ahzab al-aya fa innahu la tasihhu salatuhu idha iqtasara 'alayhi thumma yukabbiru ath-thalitha wa yad'u lil-mayyit wa lil-muslimina bima sanadhkuruhu min al-ahadith insha allahu ta'ala thumma yukabbiru raabi'ahu wa yad'u wa min ahsanihi allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu wal mukhtaar annahu yutawwilu ad-du'aa'a fi ar-raabi'a xilaafa maa ya'taaduhu aktharu an-naas li hadiisi ibni abii awfaa allazii sanadhkuruhu inshaa allahu ta'aalaa kon al imaamu an-Nawawi rahimahullah lii la mbëstal def ko laytaay laata muy dugg ci xadiis yi comme niñ ko baaxee gise euh, euh, jataay euh, buntu yi nag téere yu mujjee gis nii gis ne laay yi daanaka du leen indi ci kanam léegi mais fii nag mu def loo xam ne gëñ na koo def moo indi ay wax yoo xam ne moom lay mbëmbëstalal def ko introduire ko laata xadiis yi di ñëw kon wax nañ la fii nii bu waxee lii ba pare ci xadiis yi lay dugg waaye euh, du indiwul ay aaya kon mu ne ana la ñuy jàng léegi nag mu lay wax naka lañ koy defee ba pare nan la ñuy jullee néew mu ne yu kabbiru aji jullee néew ji day kabbar arbaa takbiraatin ñeenti kabbar loolu lépp nag ay wute la waaw yoo xam ne ci biir xadiis yi insha allah dinañ ci ñëw est ce que jullee néew ñeenti kabbar la wala ëpp na ñeenti kabbar waaw est-ce que sax julli la wala ñaan kese la <laughs> waaw est-ce que am na julli wala bu dee julli jooju ñuy wax est am na jàng faatixam biit loolu dinañ ko gis insha allah waaye am na leneen est-ce dinañ ko jàppalam déet <laughs> est-ce jullee néew dafa laaj jàpp wala déet comme que julli moom julli xam nañ julli moom la salaata ah illa bi wudu ah la salaata la la la la la la salaata ah nan la ko al imaamu Tirmidi premier hadis Mawlana ibn Umar ci sunan bi ah la yaqbalu llahu boobu imaam Abu Hurayra moo solo radiyallahu anhu la yaqbalu llahu llahu salaata ahadikum idaa ahdatha hatta yatawadda waaw borom bi tabaaraka wa taala du nangu julli kenn kenn kenn kenn ci yéen bu dee ne dafa tojal bu dee ne njàppam dafa toj loolu. mu daal di jàppi bu deful loolu moom mooy borom bi tabaraka wa taala nekkul di nangu li nga xamante ne mooy julli waajoojee waaw léegi nag mu des hadith sayyidina ibn umar radiyallahu taala anhu wa ardah moom moom borom moom dane yonent bi alayhi salaam dane la tuqbalu salatun bi ghayri tahur bi ghayri tuhur wala sadaqatan min ghulul laa tuqbalu deesut nangu salaatu benn julli bi ghayri tuhur bu àndul ak laab wala sadaqa du caagante ne li nga xamante ne mooy ab sarax ab zakat boo xamante ne yow la nga joxe ne da nga koy saraxe da nga koo jële di ko joxe min ghulul ci wuruñ nga ko jóge loolu moom yàlla nekkul di nangu loolu kon mooy kon ko loolu la waa te lii julli la waa kon est moom daa laaj kon euh, jàpp wala ja laaju ko waaw léegi loolu insha allah loolu it ay masaa'il la yoo xam ne ci biir xadiis yi insha allah dinañ ci taxaw kon mu ne yukabbiru arba' rak'atin fii mooy mas'alaam ñaata kabbaar loolu dinañ ci ñëw insha allah ci biir xadiis yi fii imaam day wax moom li nga xam ne moom la nootal te loolu moom la euh, li ëpp de daanaka finalement boroom xam-xam nañ ne ijmaa la euh, ci boroom xam-xam yi léegi loolu ñëpp di def mooy mais ginnaaw bi wute bi amee te sax mooy di kabbaar ci néew ñeenti kabbaar. ta di bañ a yokk wala wàññi voilà loolu dinañ ñëw ci yooyu insha allah kon mu ne yu kabbiru day kabbar aji jullee néew bi arba'a ñeenti kabbar yata'awwadu ba'da al-ula bu njëkk bi bu ne allahu akbar après mu wax a'udhu billahi minash shaytaanir rajiim door a jàng alquran waaw loolu est nit ki buy jàng comme buy julli daa war a commencer euh, a'udhu billahi euh, euh, minash shaytaanir rajiim ah di muslu ci borom bi mu musal ko di dem ci borom bi di muslu ngir mu musal ko ci shaytaane wala déet loolu fuqaha yi masala la bu siiw la voilà léegi mu ne nag da tàmbalee a'udhu billahi hmm? mina shaytaani rajiim ak yeneen façon yi nga xamante ne wa idaa qara'ta al-qur'aana fasta'idh billahi mina shaytaani rajiim loolu moo tax ñenn ñi ne loolu moo tax dañ ko war a wax kon yata'awwadu ba'da al-uulaa binnaaw bi ne allah akbar mu a'uudhu billahi mina shaytaani rajiim ak yeneen façon yi ñu koy waxee tamit du boobu kese summa yaqra'u ginnaaw gi mu commencé nag yaqra'u mu jàng faatihatal kitaab lii itam wuute la waaw moom bu foog naa wax nañ ko sànq mooy est ce ki day tari faatiha est ce ki faatiha ci jullit am na ci. waaw même buñ ne ñeenti kabbaar la mais est ce yooyu am na al alquran dañ ko ciy jàngam déet na mooy fatiha bii lañ ci jublu buñ ne alquran imaam wax naa la fii day wax li nga xam ne moom la nootal te jàpp ne loolu moo gën a dëgër te mooy mazhabam waaw te loolu dinañ ci ñëw mazhabu kan ak kan la voilà insha allah bu ñëwee ci biir xadiis yi kon mu ne summa yaqra'u ginnaaw bi mu jàng bi fatiha yaqra'u fatihatal kitaab bi mu jàng fatihatal kitaab li nga xam ne mooy ubbi téereb yàlla bi muy suratu alhamdulillahi rabbil alamin bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki wala maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladhina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin amin kon mu jàng Fatiha summa yukabbiru loolu mooy premier rakka bi Allahu akbar a'udhu billahi minash shaytaanir rajiim jàng faatiha summa ginnaaw gi yukabbiru saaniya mu kabbaar ñaareelu yoon mooy ñaareelu kabbaar summa ginnaaw gi yusalli bu boobaa dina ñëw est ce que buy kabbaar day yëkkati loxo yi saa ne wala bu ko defee benn yoon doy na waaw mooy bu njëkk bi rek waaw day mel ni salaatul iid <laughs> booy julli iid tabaski wala euh, korite ah kabbaar yooyu ñuy kabbaar allahu akbar allahu akbar allahu akbar kabbaar yooyu booy def dangay ngay yëkkati sa loxo wala boo ko xasee def benn yoon doy na jaratul yëkkati loxo loolu insha allah euh, masala la boo xam ne it dinañ ko borose bu soobee yàlla kon mu ne léegi kon ginnaaw bi mu ne allahu akbar bu njëkk bi def a'udhu billahi minash shaitanir rajim après daal di hmm? Euh, jàng fatiha mu ne summa yukabbiru thaniya ginnaaw gi mu kabbar ñaareelu kabbar amul sëgg nag du sëgg de day taxaw kabbar amul sëgg amul rukkoo julli néew amul rukkoo waaw summa ginnaaw gi même bu dee boo daree fatiha pare doo rukkoo da ngay taxaw noonu kabbaraat summa ginnaaw gi kon yukabbiru mu kabbar thaniya ñaareel bi summa yusalli ala nabi mu julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fa yaqul bu boobaa ak na wax lii ya allahumma salli ala muhammad mooy allahumma yoy eh, sama borom salli yi jàll na nga julli tay xam nañ ne yaa ngi ci waaw ndax moo ne inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi waaw moom la lay wax ci kanam léegi nii <laughs> mu ne kon allahumma yoy eh, sama borom salli yàll na nga julli julli na ala nabi muhammadin ci saydina muhammad saa sa wa ala ali muhammad ak waa kër saydina muhammad mu ne wal afdalu an yutammimahu li gën nag mooy na ko matal na ko mottali ba mat mooy euh, salaatul ibrahimiya bi dafa bari ay siixa nag allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallayta ala ibrahim wa ala ali ibrahim fil aalamiina innaka hamiidun majiid wa barik wala allahumma ba wa barik ala muhammadin wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahima wa ala ali ibrahim fil alamin innaka hamidum majid voilà moom la ne ba hamid ila hamid ila qawlihi hmm, hamidun majid ma nga wax loolu lépp mu ne wala yaqulu waaye nag bu mu wax maa li nga xam ne yafaluhu moom lay def kathirun min al awam mi ñu bari ci ñi nga xam ne population ñi nga xam ne ñoom xamuñu xam-xam te xam-xam yitteelu leen lu bari ñuy wax bul bul bul roy ñoom bul def ni ñuy defaa ah. waaw lan lañ def min qiraatihim ci jàng au lieu ñu jàng lii ma wax julli ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam bu ngay julli ñëw kabbaar tarifaade xa dégg imam di far ñoom ñu def après ñoom au lieu ñu julli ci yonent sallallahu a wasallam à la place ñu inna allah ndax dëgg-dëgg yàlla mu ne inna allah dëgg-dëgg yàlla wa malaikatahu laay boobu nekk suratul ahzab ay 56 ak malaakaami yu salluuna masuñoo deñ te duñu deñ waaw loolu lay teg ala nabi ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam waaw mooy borom bi masula deñ di julli ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam malaakaami masuñoo deñ di julli ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam ba pare nag mu ne yaa ayyuhal ladiina amanu aywa sallu léegi nag yéen def leen <laughs> waaw jaamu yàlla jii nga xamante ne man borom bi mooy benn jaamu yàlla <laughs> boo xamante ne dama leen koo digal tamaa leen ci jiitu am ak samay malaaka ci loo xam ne yéen ak seegu ngeen woon sax seenum nekk sax amaguloo waaw feeñu ngeen woon jamono man maa ngi ko doon def ak samay malaaka yàllaa ci jiitu jàpp ci malaakaam tamit di ko def ñi nga xam ne laa ya'suuna allaha ma amarahum wa yaf'aluuna maa yu'maruun loolu ci ngay xame ne hadis boo am na malaaka yoo xamante ne nii sujóot kese la ñuy def yoo xam ne rukoo kese lañuy def ma ne rukoo boobu sujóot boobu ñuy def dañuy julli ci neen saa salaam waaw par force parce que borom bee ne ñoom ñu ngi koy def te duñ deñ di ko def laata jamono di am bii bi ñu xam ñun bii bu fi jógee ñoom dañuy continuer ajjana am ajjana am nit ñi nekk ca xéewal ñuy continuer du jeex sarmadi yàlla allahu akbar wala salaatu ala nabi cay way jël la hawla wala quel ascenseur boo bëggee jote sa borom ci lu gaaw te doo am coono mooy jàppal ci salaatu ala nabi waaw xayrul wasaa'ili mooy gën ji échelle bi lay jëm ci sa boroom may la nga tonalu sopp sa boroom cofeelu sa boroom ndax kat soppeem bi nga nekk di jullian ah <laughs> yow moom foo jaar da sopp par waaw <laughs> xam nga boroom amul par mais yow moom mooy moom ci boppam moo lay sopp <laughs> moo boroom bi da sopp mooy yow am nga ko waaw lim doon wax naan euh, inni xaramtu zulma ala nafsi wa ja'altu baynakum muharrama mooy dafa mooy jombale naa sama bopp tooñ waaw te borom bi nee na euh, euh, moom moom du am na kersa jaam bi yëkkati ay loxoom di ko ñaan te ko du ko may rawatina lii mu ne ko leen maa ngi koy def yéen def leen maa ma samay def leen kenn du def ba pare di texee di waaye léegi nag loolu suñu borom dañoo digal ne sallu léegi yow boo ñëwee dafoo sallu googee salaatu ala nabi bi jàngalaay bi noonu kese ah, fa innahu ah bu boobaa nag la tasixu du du wér de salaatuhu kooku julli néewam du wér ida iqtasara alayhi bu dee daa yem ci lii ndax julliwul ci yonent bi alayhi waaw xam nga bu suñu borom dana ni moom mu ngi julli ci yonent sallallahu ak malaakaam yi aywa yaa ayyuhal ladiina aamanu yéen ñi gën gëm yàlla sallu alayhi wa sallimu taslima te ngeen di sëlmal ak ak sëlmal léegi loolu yow defoo ko bi salaatu ala bi defoo ko moo tax mu ne du wér te loolu daa bokk ci yi nga xamante ne nii il faut booy julli nii nga wax ko idaxtasara alayhi summa ginnaaw gi nag yukabbiru salisa kon ginnaaw salaatu ala nabi ñaareelu rak kabbar bi mu ne suma ginnaaw gi yu kabbir mu daal di kabbar as-salisa ah, ñetteel bi wa yad'u ba léegi mu ngi taxaw lil mayiti walil muslimin boobaa nag ñetteelu allahu akbar bi bu ko waxee ba pare lay taxaw di ñaanal néew bi waaye di ñaanal way wommatuy julli ñi bi maa ci lan ci yan kaddu ci yan ñaan bi maa ci kàddu yi nga xam ne ñaan yi nga xam ne sanadkuruhu ñu ngi koy tudd minal ahadith ci hadith yi ñëw insha allahu taala ndeem soob suñu bo mi nga xamante ne moo kawete yéegul waaw summa nag ginnaaw bu defee lii nag yukabbiru rabi'a mu daal di kabbaar nag ñeenteelu rakk bi nag mu daal di agsi nag ci ñeenteelu bi nag daal di koy kabbaar allahu akbar waaw daal di koy kabbaar bu ko kabbaaree wa yad'u mu daal di ñaan mu ne wa min ahsanihi li gën rafet nag ci li nga xamante ne nii moom lay ñaan bu ci ñeenteelu rakka bi nooy allahumma la tahrimna ajra mooy borom bi yal na nga ñu bañ xañ yoolam wala taftinna hmm, te yal na bu ñu fitnaal teg na ci fitnay diine goo xam ne day tax ñu nekk ci fitna goo xam ne duñ la talati dootuñ la jaamooti wala suñu jaamu la du jaar yoon ba'dahu ginnaaw suñu mbokk mi dem alaaxira waghfir lana wala te yal na nga ko ah, waghfir lana te yal na nga ñu wala hu waaye it yal na ko jéggal moom mii nga xamante ne nii moo génn àddina allahu akbar allahu akbar allahu akbar hein ah? léegi Euh, mu ne bii mooy bi gën bokk na ci yi gën loo mën a tànn yi gën a baax wa min ahsanihi waghfir lana teel nam njéggal wala hu ak moom léegi yii xadiis yi dina leen indi waaw dina leen indi ci biir euh, bii muy wax nii euh, léegi bi moo xam ne ci la wax nii nag hmm? moom al imaamu al xaafidu an-Nawawi rahimahullahu taala mu indi mu ne wal muxtaaru li ñu tànn nag annahu yutawilu du'a mooy nit ki ne guddal ñaan gi muy ñaan fi rabi'ati ci ñeenteel bi xilaafa wuuteeg maa li nga xam ne ya'taduhu daal dina koy aadawoo aksaru aksaru naasi lépp ci nit ñi mooy lépp ci nit ñi ñoom dañuy dañ ñoom ñeenteel bi rek buñ ne allahu akbar tari fatiha allahu akbar julli ci yonent bi saa saa allahu akbar ñaanal néew bi ñaanal julli ñi ñeenteel bi naan allahu akbar rek silmal mu ne nag bu loolu de waaw mu ne déedéet <laughs> li ñu tànn nag darut loolu li ñu tànn mooy an yu tawwila mu an yu tawwila du'a fi rabi'a waa ji daal di guddal li nga xamante ne nii mooy ak ñaanam hmm, ak ñaan fi rabi'a boobu nag surtout ki nga xamante ni mooy ki génn àddina nag waaw boobu moom mu mu sellalal ko ñaan nga toroxlul boroomam xam nga ñetteel bi daa da koo ñaanal ñaanal julli ñi bii nag surtout na concentré wu ci moom waaw guddal ko nag mu ne wuteeg li nga xam ne moom la nit ñi aadawoo lan moo waral loolu ah parce que man nag fay ah. ah man de war dëgg man dama foogoon ne affaire bi ñeenteel bi da nga naan allahu akbar barak sëlma mu ne la lool nag la lay wax ne la lool la maa ya'taadu naas <laughs> loolu la nit ñi eh, daal di aada woo def non nekkul ne dafa baaxul de non al muxtaar lañ nekk dane li ñu gën a tànn mooy loolu baax na waaye dane lii moo ko gën te te te lool fu mu ko teg mu ne li xadiis ibn abi awfa ndax xadiisu seydina ibn abi awfa radiallahu taala anhu Euh, alladi bi nga xam ne sanadkuruhu dinañ ko tudd insha allahu taala ndeyam soob na suñu boroom mi nga xam ne moo kawe te yéegut te xadis boobu dinañ ko gis xadis neuf cent quarante mooy dernier xadis bi nga xam ne moom leen di fii waaw ndax euh, Seydina Ibn Abi Awfa taalibe yonent bi alayhi salaam da koo def nit ñi jaaxle waaw parce que loolu tamit day wane ne mooy leneen li mën naa nekk ndax ñam doon waxal ay taalibe saxaaba lañ waaw <laughs> ñi ko gis mu def ko ba jaaxle ci mbir mi ay taalibey saxaaba lañ radiyallahu taala anhu léegi bi mu defee lool dekk ci euh, kabaar ñeenteel kabaar bi mais mu yàgg fa lu toll ni euh, diggante ñaar yéle yi njëkku yi di di ñaanal njéggal hein ki nga xam ne moo génn àddina te di ko ñaanal di ko ñaanal di ko sàkkul njéggal te di ko ñaanal léegi ñu laaj ko nit ñi jaaxle laaj ko mu ne mu ne euh, moo tax ñu ne ko ma hada <laughs> benn riwaay dañ ne ko mais waa lii lan la mooy li nga yàgg nii sa dernier kii bi mu ne leen inni la azidukum ala ma ra'aytu rasulullah sallallahu alayhi wasallam yasna aw hakadha sana rasulullah sallallahu alayhi wasallam mu ne biñ ko laajee mu ne man de yokkuma leen eh, ci kaw li nga xam ne moom laa gis yonent bi alayhi salaam daal di def wala mu ne nii la yonent salaam def waaw benn bi kaana rasulullah salaatu salaam yasna'u hakada yonent bi de salaatu salaam lii ngeen gis ma def nii la ko doon def waaw kon nga xam ne loolu même bu dee ne bon mën nañu jàpp lool mooy pourquoi pas doser kii ndax leneen li tamit am na waaw sëlmal bi. ci ñeenteel bi nga sëlmal saa nga bañ a yàgg loolu it mën naa nekk mooy di def léeg-léeg nga def lii léeg-léeg nga def lii ngir ñu xam ne loolu lépp sunna la kon wallahu taala alam léegi kon al imam fii la yem après nag mu ne fa am al adiyatul ma'suratu ba'da takbirati salisati fa minha mu ne nag léegi nag mu indi la nag ñaan yi nga xamante ne nii kon wax na la ci gàttal nan la ñuy jullee néew lii dinañ ci ñëwaat ci biir hadis yi takbiraat yi waaw mais tabbaari sa est la hein yooyu dinañ ci ñëw bees na ci ñëw insha allah euh, dëgg la al imaam fii daa indi kii yi tey rek dañu tàmbale xaw a xaw dinañu daloon kero ah xaw a tàyyi façon ah euh, gëmmeentu ak coono sax gëmmeentu dëgg dëgg waaye kose coono boo xam ne <coughs> ci côté baat beeg yooyu yëpp da cee ne moo tax te bi ñuy door a tàmbale foogoon naa ne am na genn kii goo xam ne waaye borom mooy dogal lu ko neex de ce fait yii nii yëpp mënoon nañ ko def fii mooy biiraat yi ñaata la ji wute yi ci am lool dinañ ko utal euh, bii di ñëw insha allah wala ci biir xadis yi ñu xool nañ ko fi dugale sur sinon après moom li muy indi moom mooy xadis yi nga xamante ne day wax ci ñaan yi nga xam ne moom lañ so. Euh, euh, jeexital yiñ jële ci yonent bi alayhi salaam ginnaaw ñetteelu kabaar bi nga xam ne ci lay ñaanal néew bi ak jullit ñi yan ñaan la doon wax loolee la fi indi <coughs> moom al imaamu al xaafidu an-Nawawi rahimahullahu taala loolu léegi kanta côté bi côté bi xam naa wala bii ni ñëw ñu tàmbalee ko ah insha allah ñu tàmbalee ko boole ko ci introduction bi nii Euh, mooy côté kabaar yi waa julli néew nga ñëwal ci waa àll kalaj gi waa mais julli néew ñaata kabaar la loolu il faut ñu daal di koy régler waaw ba pare loolu lu am am solo la waaye julli néew est-ce que yow daa am euh, parce que li nga doon wax sànq ah mooy ñaata tari sa faatiha Hmm? Euh, loolu nu fa demee noonu waaw <clears throat> lé wala wala wala ñu def ko léegi parce que di ko xaajaat day kii euh, euh, nañ di xool rek li imaamu Nawawi wax al imaamu Nawawi ci al Minhaj sharh Sahih Muslim ibn al Hajjaj mu ne <clears throat> qaala al qaadi mu ne al imaam al qaadi Iyaad nee na rahimahullah ixtalafat al ixtalafat al aasaar fi zaalika mooy ci est-ce julli néew dañuy ñeenti kabaar rek la ñuy kabaar walla mën na ko ëpp wala mën na ko a néew mu ne jeexital xadiis yi njële ci yonent bi saa saam de riwaaya ji eh, daal dina ci jeexital yi njële ci moom daal dina ci wuute mu ne fa jaa amin riwaayat bi abi ma boo demee ci riwaaya bi abi ma foofu dane anna nabiyya radiyallahu anhu kana yonent bi saa saam de kaana yukabbiru arba'an wa xamsan wa sittan wa sab'an wa samaaniyan hatta maata an-Najaashi fa kabbara alayhi arba'an wa sabata ala dhaalika hatta tuwuffiya sallallahu alayhi wa sallam mu ne foofu da ne yeneen tubaab saa saa am de nekkoon na doon julli bu doon jullee néew doon kabaar ñeenti ra kabaar léeg-léeg mu def ñeent léeg-léeg mu kabaar juróom léeg-léeg mu kabaar juróom benn léeg-léeg mu kabaar juróom ñaar léeg-léeg mu kabaar juróom ñett. ba ni nga xamante noonu la doon def ba ni nga xamante ne moom la an-Najaasi asxama génn àddina an-Najaasi buurub Éthiopie ba nga xam ne jullit la woon tapatoon ñoom Seydina Jaafar ak ña nga xam ne ñoo jógoon Makka ci saxaaba Yonent bi sallallahu alayhi wasallam demoon daal di fay gàddaay ci cinquième ba ginnaaw bi ñu yónnee Yonent bi sallallahu alayhi wasallam don ñoom Seydina Ibnu Mas'ud ñoom Seydina Jaafar ñoom Seydina Ummu Salama radiyallahu ta'ala anil jamii' ak om Ummu Abdillah ak ñooñu ñëpp mooy bi Najaasi yi mu génne àddina yonent mi alayhi salaatu salaam nag daldi di fa kabbara alayhi arbaa bi mu koy jullee ne tay de maatal yawma ah génn na àddina tay ku màgg ci ci ci xabasa yi léegi nañ leen ko jullee ñu muy an Najaasi yi mii mu daal di koy jullee jullit euh, absenté koo xam ne nekku fa <coughs> léegi nag bu bés boobu yonent bi alayhi salaatu salaam kat ya nga xam ñeent ya nga xam ne am léeg-léeg mu defoon ko ci la yem ba ni mu génne àddina képp ku mu jullee ginnaaw an-Najaashi ñeenti li yooyu lay yem ba ni mu génn àddina waaw léegi nag mu ne wa qaala waxtalafa saxaabatu fi daalika min salaasi takbiiraati ilaa mu ne bon santa saxaaba yi ci boppam ñoom dañ cee wute ci ñetti kabbaar loolu jëlee nañ Seydina Anas ibn Maalik radiyallahu ta'ala benn bi dafa juumoon da doon jiite julli néew kabbaar ñetti rakka daal di sëlmal pare ñu ne ko ah yaa ba Hamza Anas dangaa juum de ñett nga def mu ne kon aye sàppewaat leen <laughs> mu daal di mottali ñeenteel bi am boo xam ne dañ koo wax moom mu saxal loolu mooy ñett la def mais euh, ne euh, jàppu ko njuumte waaw léegi euh, mu ne kon waxtala fa wuti na ak saxaabatu saxaaba yi fii daalika ci lool min salaati takbiraatin ci ñetti kabaar ilaa tisin de ñii ne ñett ñii ne ñeent ñii ne juróom ñii ne juróom benn ñii ne juróom ñaar ñii ne juróom ñi ba juróom ñeent mu ne loolu wuti nañ ci warwiya an ali mu ne jële nañ saydna ali ibn abi talib radiyallahu anhu kaana yukabbiru ala ahli badrin sittan saydna ali ibn abi talib bu dee waa badar ñoo génn àddina ku fekkoon badar mu lay jullee juróom benni kabbaar la doon def wa ala sa'iri sahabati xamsan li def ci sahaaba yi nga xam ne fekkewuñu woon badar ñoom bu dee moom kenn ci ñoom daa génn àddina mu lay jullee moom saydna ali ibn abi talib da doon jull kabbaar juróom pour wane ngëneelu ñële voilà waa wa ala ghayrihim kurul ñi kurul saxaaba nag bu dee yow yaa génn àddina na Ali ibn Abi Talib amirul mu'minin war laa jiite war laa jullee moom ñeent la doon nga gis ngir wane tamit ngëneel ni waa Badar ñoo féete kaw ñi ci tegu ñoom kon juróom benn ñeneen ñi juróom léegi nag ñi ci des nga xam ne duñu waa mooy walladina jaa'u min ba'dihim googee alquran di wax ñu ñëw seen gannaaw moom leen muy kabaar ci ñoom ku génn àddina ci ñoom ñeent. mu ne qaala ibnu Abdil Barr mu ne al imaam ibnu Abdil Barr al andalusi al maliki nee na wan aqada al ijmaa ba'da dhalika ala arba' mu ne ginnaaw nag wuute yi nii yëpp ak yu wuute yi ci kàbbaar yu wuute juróom wala yu ko gën a suufe après consensus boroom xam-xam yi dafa dëppoo nekk ci yem ci ñeent mu ne wa ajmaa al fuqahaa wa ahlul fatwa bil amsaari arba' mu ne te boroom xam fuqahaa yi ak ñi nga xam ne ñooy ubbee ci goxu l'islam yi ñoom ñépp dëppoo nañ ci euh, que ne ñeent ci la ñuy yem léegi mooy euh, kabaar ñeent ala ma jaa fi a ahadith as-sahih comme ni mu ci hadith yu wér yi wa ma siwa dhalika indahum shuzuzun la yultafatu ilayhi yi wuute gi moom ak euh, kii la ak beru la loo xam ne duñ ci geesu mu ne qaala imam ibn abd al-bar mu ne wala na'lamu rahimahullah te xamuñ ahadan kenn min fuqaha am amsar ci ñi nga xam ne ñooy boroom xam-xamu fiqh yi nga xam ne ñooy gox yi gox yi lislaam yi yoo xam ne su mooy def juróomi kàbbaar illa ibn abi layla lu dul ibn abi layla moom daal lañ xam ne moom daal euh, moom mooy def loolee moom sinon bu dul moom gisuñu ma ci keneen kon mu ngi noonee voilà léegi bon mu ne walam yazkur te tuddul fii riwayati muslim assalam mu ne ci riwaay yi ñëw ci xadiis yi dina wax na ni ñuy jullee mooy waxul ne bi kabaar yi rek la wax mais waxul salaat asalaamaaleykum bi mu ne waqad dakarahu ad-Daraqutni fi sunani loolu nag al imam ad-Daraqutni imam an-Nawawi mooy wax tudd na ko wala imam ibn Abdul Bar non imam an-Nawawi mu ne eh, al imam tudd na ko ci sunanam waaw indi na xadiis bu ne doon nga ne asalaamaaleykum mu ne wa ajmaal ulama boroom xam-xam yi dëppoo nañ ci loolu mooy julli day am euh, miftaahu salaa lii ubbi bunt mooy at takbiir ah mooy at tuhuur tahliilu euh, takbiir wa tahliiluhu li nga xam ne mooy at tasliim xadiis Seydina Ali boobu radiyallahu anhu caabi bu julli mooy laab léegi nag lii tax boo ne allah akbar lépp loo xam ne. julli nangu ko day xaraam nga koy def ci biir nga nekk ci période sacralisation que julli nga nekk mooy allahu akbar lii day may nag nga nga génn ci lool man a wax wana naan man a def leneen mooy boo ne asalaamaaleykum mu ne boroom xam-xam ni daal na ñuy dëppoo ci ne am na asalaamaaleykum summa qaala jumhuruhum mu ne ginnaaw gi ñi ëpp ci ñoom ne yusallimu taslimatan wahida non ñu ne ñi ëpp ci ñoom ne benn dana asalaamaaleykum rek doy na waaw mu ne wa qaala Thawri wa Abu Hanifa wa Shafi'i wa jama'atun min as-salaf taslimatayn mu ne kanta imam ath-Thawri muy euh, euh, Sufyan ibn Sa'id ibn Masruq euh, ibn Masruq ath-Thawri wa Abu Hanifa muy an-Nu'man sëriñu Hanafiyya yi wa Shafi'i di Muhammad ibn Idris sëriñu Shafi'iyya yi wa jama'atun ak mbooloo min as-salaf ci way dawlo yu baax yi taslimatayn nee non non doo yem ci asalaamaaleykum te asalaamaaleykum asalaamaaleykum mën a waxtalafu wute nañ nag hal yujharul hal yajharul imam bi taslim am yusar waa yasu est ce que imam bi danaan day day wax ci kaw asalaamaaleykum wala da koy wax ndànk mu ne wa Abu Hanifa wa Shafi'i mu ne kanta imam Abu Hanifa ak imam Shafi'i yaqulaani yajhar da koy da koy wax ci kaw wa an Malik riwaayataan mu ne kanta imam Malik mooy jëlee nañ ci moom ñaari riwaaya mooy da koy wax ndànk benn bi da koy wax ci kaw mu ne waxtalafu fi raf'il aydi fi hadhihi takbiraat voilà mu ngi noonu yii ño moom laal doonaan nañ ci ñëw mais nañ ko du benn yoon nañ ko def mu ne wute nañ fi raf'il aydi ci yëkkati loxo yi fi hadhihi takbiraat waa ñeenti tak booy allahu akbar allahu akbar da nga yëkkati sa loxo wala boog bu njëkk bi rek doy na mu ne wa mazhabu shafi'i ar-raf'u fi jami'iha mu ne mazhab li nga xam ne mooy mazhabu shafi'i di seen sëriñ ñoom mooy yëkkati loxo yi ci lépp ci yëpp kabaar yépp ñeenti yëpp mu ne wax akaa Ibnul Munzir mu ne li imaam Ibnul Munzir daal dina koy euh, nettali an Ibni Umar jële ko ci Abdallah ibn Umar wa Umar ibn Abdul Aziz ak Umar ibn Abdul Aziz xalifa ñeenteel juróomeel xalifa wa Ata wa Salim ibn Abdillah ak Salim ak Ata ak Salim di doon Abdullah ibn Umar wa Qays ibn Abi Hazim Qaysun ma lahu naziru moom wa Zuhri ak imam az-Zuhri wal Awza'i ak imam al-Awza'i wa Ahmad ak imam Ahmad wa Ishaq Ishaq ibn Rahawi mu ne waxtaarahu ibn al-Mundhir lii moom la imam ibn al-Mundhir euh, tànn ne ñeenti yëpp dañ ci yëkkati ci loxo mu ne wa qaala Sawri wa Abu Hanifa ashaabu ra'yi laa yar laa yarfa illaa fi takbiirati al mu ne Kantaa ñoom dañu ne kenn du yëkkati loxo waaw mooy waa Kuufa imaam Abu Hanifa ashaabu ra'yi mooy Hanafiya yi lañ ci jublu ak ñooñu eh, laa yarfa'u du yëkkati illa fi takbiirati al du dul ci kabaar bu njëkk bi kese wa an Maalik salaasu riwaayaat mu ne jëlee nañ ci imaam Maalik ñeenti riwaaya waaw kon. ar-rafu fil jami' yëkkati lépp comme bii comme comme ñoom ñoom euh, ñoom Shafi'i li ñu wax rahmatullah alayhim waaw wa fil ula beneen bi comme ñoom beneen riwaay bi comme euh, bi ñoom Abu Hanifa ñoom Thawri rahmatullah alayhi al wax beneen bi nag wa adamu fi kulli ne bara benn sax da ko ci amul bi mooy ñetteel bi amul yëkkati loxo ci benn waaw <laughs> ñett yi yëpp mu ne loolu jële nañ ko ci al Malik ibnu Anas imaamu daaril hijrati kon loolu lu am am solo la ah eh, parce que ci eh, kabbaar yële eh, kii nu mu tudd Seydina Omar radiyallahu anhu dafa dajale woon imaam Ibnul Munzir mu ngi ko dafa dajale woon saxaaba yi daa ba ñu dëppoo ci li nga xam ne mooy ñeenti kabbaar ginnaaw bi nga xamee ne yooyu yëpp am na. waaw yeneen saa def na yee na yi def na yi mais gis nga hadis bi dana ginnaaw bi nga xam ne ci la asxama muy malikul xabasha génne àddina depuis boobu nag yonent bi alayhi salaatu salaam ci ñeenti la yem waaye lool tekkiwul woon ne yeneen yi manul woon a nekk looloo tax Seydina Ali ibn Abi Taalib ginnaawam ak ginnaaw Seydina Omar sax mu doon def lee sauf que dañoo dëppoo woon ci la la rek waaye tekkiwul woon ne walla leneen yi mënoo def yeneen mais ginnaaw gi loolu dafa amatul woon waaw loolu dafa amatul woon lool moo tax euh, hmm? loolu moo tax noonu euh, boroom xam-xam yi ne après dafa am euh, ijmaa que ne loolu loolu loolu kiiwatul quoi voilà ijmaa am na que ne ñeenti ci la ñuy hmm? loolu il faut ba daal di koy xam kon nag. loolu lu am am solo ah léegi euh, mu des mu des gis naa ne imaam indiwul li nga xamante ne euh, mooy euh, jàng faatiha bi waaw loolu indiwu ko te loolu Ibn Abbas lañ jële ci moom moo ko def ñu laaj ko ne ko ah mu ne lii bu ngeen gisee jàng ba pare wax ko ci kaw ah, wax ko ci kaw ne damaa koo wax ci kaw ngir wane ne lii ah sunna la waaw dafa tari eh, Talha ibn Abdillah ibn Awf mu ne sallaytu xalfa ibn Abbas comme ni nga xamante ne xadiis bi ku mel ni al imaam al Buxaari solo na ko ñoom Abu Daawuda at-Tirmidhi ak Nasaa'i mooy juróom ñeenti euh, sunanul arbaa yi ñoom soloo nañu ko imaam Muslim moo ko solowul mu ne damaa julli ci ginnaaw Abdallah ibn Abbaas radiyallahu anhu ala janaazatin fa qara'a bi faatihatil kitaab qaala li ya'lamu annahaa sunna mu jàng faatihatul kitaab wax ci kaw wane ko ba pare euh, ba nit ñi dégg ko euh, mu ne dama koo def ngir nga xam ne ngeen xam ne lii sunna la am na ci boo xam ne nee na man maa téye ci loxo waaw ma téye ci loxo ma laaj ko ne ko mais lii mu ne ma naam yabna axi innahu haqqun wa sunna waaw mu ne waaw yow sama doomu mbokk lii dëgg la te mooy sunna waaw loolu moo tax euh, boroom xam-xam yi nga xamante ne nii euh, dañoo jàpp ne euh, kon lii nii loolu dañu koy dañu koy def ci la waaw ci la mooy jàng faatiha kon loolu daa bokk ci li nga xamante ne nii mooy sunna la ci mooy ci ci jullit néew la bokk waaw ci jullit néew daa bokk li nga xamante ne mooy tari faatiha tari faatiha ci la waaw euh, te loolu ku mel ni al imaam Ibnul Munzir toxale na ko jële ko euh, ki nga xamante ne nii mooy Ibn Mas'ud ak al Hasan ibn Ali ibn Abi Talib ak Abdallah ibn Zubayr al Miswar ibn Makhrama te ci loolu moom la mooy mazhabu Shafi'i yi ak imam Ahmad ak na noon Ishaq ibn Rahawi ñoom loolu lañ jàpp ne loolu la voilà lii mooy ne ci la mooy ne lii nii faat jàng fatiha moom daa bokk ci julli néew da ngay tari fatiha waaw kanta mu ne euh, imam al-Hafiz Hajar mu ne mu ne mu ne imam bu mu tuddee lii ne jële nañ ko ci boroom xam-xam yi nitu yàlla yi saxaaba yu màgg yi keneen ci lañu te loolu mooy waxu Ibn Abbas mi nga xam ne moom ci boppam moo moom daa solo xadiis bi ne <laughs> wax ko moom ci boppam def jullee ne wax ci kaw faatixa ci kaw ne ngir ma xamal leen ni loolu sunna la léegi nag euh, léegi euh, kii ne al imaam Ibn al Munzir mu ne imaam al xaal mu ne wa naqala mooy al imaam Ibn al Munzir mu toxal an Abi Hurayra wa Ibn Umar toxal jële ci Seydina Abu Hurayra ak Seydina Abdallah ibn Umar que ne laysa fiha qiraa ne jullit amul jàng. waaw te loolu moom mu ne wa huwa qawlu Malik wal kuufiyiin loolu mooy waxu imaamu Malik ak kuufiyuuna yi voilà que jullit ñëw amul tari faatiha waaw waaw mais loolu li gën a dëgër insha allah mooy am na ko parce que ñii kii saxal moom la ñuy gën a moom muqaddamun ala naafi waaw kii nga xam ne day weddi day day dàq kii saxal moom dafa indi information bu kii dàq indiwul te comme que maadaama ñoom ñoom ñu wóor lañ ay saxaaba lañ radiyallahu anhu te Ibn Mas'ud al-Hasan ibn Ali Abdallah ibn Zubayr al-Miswar ibn Makhrama ñooñu ak tamit Ibn Abbas mi nga xamante ne nii dagoo def hmm, comme ni ko Talha waxe ñamaa julleen moom waaw fa qaraa bi faatihatil kitaab fa qaala innaha min as-sunna te loolu xam nañ ne saxaaba bu ne loolu min as-sunna mooy loo xamante ne nii jëfu yonent balay sax waaw <laughs> waaw loolu jëfu yonent bi alayhi salaatu la am boo xam ne dana aw min tamaami sunna waaw wala li nga xam ne day mottali sunna waaw kon nag mu ngi noonu mu ngi noonu waaw loolu euh, euh, kon mu ngi noonu loolu dafa am solo quoi imaamu Nasaa'i solo na ci yoonu Ibrahim ibn Sa'd mu jëlu ko ci baayam ci sanad bi mu ne bi mu jàngee lool wax ko ci kaw damaa téye loxoom laaj ko mu ne ma sunna wa xaq sunna la ak dëgg waaw kon loolu al imaam solo ci yoonu Ibn Ajlan mu ne dégg naa ibn Abi Sa'id mu ne ibn Abbas ala ala fa jahara bil hamdi waaw thumma qaala jahartu li ta'lamu annaha sunna voilà comme bi waaw damaa mu damaa julli dafa jullee néew. wax li nga xamante ne mooy alhamdulilah ci kaw mu ne dama koo wax ci kaw ngir ngeen xam ne sunna la kon nag mu ngi noonu ta saxaaba bi loolu dafa leer eh, eh, bu nee sunna li gën a dëgër même bu dee am na wuute mu que ne loolu est ce que loolu sunna loolu day wane ne ci yonent bay saasaab la jóge mais loolu mooy li gën a dëgër loolu mooy li gën a dëgër fuuf que loolu euh, ci saxaa ci yonent bi saasaab la jóge waaw kon loolu lu ama am solo la waaw allahu taala alam waaw ba pare yëkkati baat bi loolu dañ ciy jàngale léeg-léeg def ko ngir jàngale même ci ñu xam ne tari gi ci suuf ngay wax eh, loolu euh, mooy loolu lu mën a nekk la ngir jàngale waaw kon euh, loolu la quoi waaw kon loolu lu ama am solo la wallahu taala alam léegi euh, bon foog naa kon c'est bon euh, foog naa loolu kon léegi c'est léegi loolu loolu war naa baax hmm? kon ci kaw noonu bon masala yooyu kon <laughs> malgré euh, bon amaana buñ ko kii woon ginoon ko yaatal waaye baax na nii baax na nii nekkuñ ci foo xam ne pour yaatal la liñ ci wax nii fii kifaaya ramassé nañ insha allahu taala li nga xamante ne ni moom lañ ci bëggoon gis euh, kon bii di ñëw ñu daal di ñëw ah yi nag ñaan yi nga xam ne nag kon mooy gis nañ li jëm ci masalaay jàng faatixa bi gis nañ masalaay ci loxo yi booy allahu akbar yi gis nañ masalaay asalaamaaleykum est-ce que benn noon koy def wala waaye masala yooyu yëpp kon gis nañ ko walillahi alhamdu wal minna ci gàttal léegi nag bii ni ñëw nag ñu dugg nag comme li al imaamu wax ne fa amal adiyati masuura kanta ñaan yi nga xam ne yi ñu toxale la mu rote ba'da takbirati ginnaaw bi nga bi nga waxee allahu akbar ñetteelu rakka bi mooy ñetteelu kabar bi ba rakka parce que du rakka doo sëgg fa minha bokk na ci léegi nag mu indi ñaan nga xam ne moom la ñuy ñaanal fii génn àddina bu ñu koy jullee loolu kon nag ñoom lay ñëw bii di ñëw après ji boobu dinañ gis al imam euh, bala ñu jàll foofu bii euh, euh, six hadis la fi indi six hadis la fi indi commencé ko hadis bi nga xam ne mooy hadis neuf cent trente-cinq hadisu ki nga xam ne mooy Awf ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu ba hadis neuf cent quarante